a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati yuusuf ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qaala laa ya'tiikumaa ta'aamun turzaqaanihi illaa nabba'tukumaa bita'wiilihi qabla an ya'tiyakumaa dhaalikumaa mimmaa 'allamanii rabbii inni taraktu millata qawmin laa yu'minuuna billahi wa hum bil aaxirati hum kaafiruun kon suñu boroom tabaaraka wa kon nag gisoon nañu li nga xam ne mooy géntu ñaari co-geôlier wam yooyele ñaar ñi nga xamante ne ñoo bokkoon daal liñ naan chambre kon fa ñu leen néeg bañ leen dencoon ca prison ba waxoon nañu seeni gént nag ñu ne kon nag wax ñu nag lan lay tekki ndax gis nañ ne yow mii mooy ku ko war a mën a tekki nga ndax nit ku yiw nga nit koo xam ne gis nañ ne yow moom ci ñu yiw ñi tey rafetal kese lañ la gis ci nga bokk xaala mu leen di tontu nag mu ne nag léegi nag ñëwul rek tontu ci saase te lii mu def moom sayyidina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam lu am a am solo la ku nekk boroom xam-xam bu ne xam nga ka lay laaj li tax muy laaj xam nga te tamit xam nga ne moom lii muy laaj am na loo xam ne soxla na ko laata ma koy tontu ci tontu bii nga jaar ci loolu ku xamul nag danaan waay waay waay waay daal mu ngi def hors sujet alors que oustaz deful hors sujet déedéet deful hors sujet day tontu waaye yéen li ngeen di yaakaar parce que bokkul moom daa am loo xam ne ngir mbir mi gën a leer ak loo xam ne gis na ne kii laaj lii am na lu mu soxla loo xam ne moo gën a capital dinaa ko tontu nag mais dinaa jaar ci lool ba pare ba pare ba mbir mi sax ci seen bopp yi. après ma door ko dugg taan da daal di door du nag loolu lu am solo la te loolu am na lu ñu ci waxoon ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu doon wax gaaya ci xadiis boobu nekk ci Muwatta ak li nga xam ne mooy musnad imaamu Ahmad te noon al imaamu Shaafi'i soloo na ko ak ñoom imaamu Tirmidi wa gaa yooyu rahmatullahi alayhim bi gaa yi doon nappi di dem géej bi ñëwee laaj ko ne ko ci ndoxum géej lañ ko laaj de <coughs> waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam leen ci loolu kese dane huwa moom géej at-tahuuru mooy li laab balaate laabalaate maa'uhu ndoxam laaju ñu ko affaire lekk mu ne lu alxillu maytatu kon nag kay laaj ndox kooku xam nga ne moos mais méddum géej kooku dem mu ñëwaat di la ko laaj mu yokkal leen ci loolu daf fekk laajuñu ko woon kon nag loolu lu am solo la mu ne kon qaala seydinaa yuusuf alayhi salaam ne leen laa yatiikumaa ne leen yéen ñaar ñii de du leen dikkal taamun bépp benn ñam mooy plat yi nga xam ne moom lañ leen war a servir fii ci biir kaso bi amul benn bu leen ciy dikkal boo xam ne turzaqaanihi des na leen ko wërsëgal di leen ko ëndil fii nii illaa nabbatukuma bi ta li lu dul ne wax naa leen ko laata muy agsi dinaa leen ne ah tey de palaa bi lii la mooy li leen di dikkal lii nii la voilà mbir maa ngi noonu mooy bu dee ne ci wolof yi la bu doon tey waxu ci wolof bu dee tey daal moom lañu waajal li nga xamante ne nii <coughs> ci wàllu euh, ceebu jën la mooy moom lañ leen war a jox mu ne leen ah tey de laata muy ñëw mu ne leen tey de ceebu jën ngeen di am bu dee nag laax la mu ne leen tey laax te buñ ñëwee la nga xam ne moom la indi loolu la dee <clears throat> boolu lay doon am na nag ñu ne laa ya'tiikuma ta'aamun du leen dikkal benn dëkk ni benn ñam ñu ne loolu turzaqaanihi bu ñu leen di wërsëgal ñu ne lool ci nelaw la mooy ne saa bu ñu nelawee am leen xal benn xalaat benn ñam ñam yi ñu leen war a wërsëgal lu dul na Seydina Yuusuf dina leen ko ci ci bu ñu yeewoo dina leen ko wax voilà laata mu leen di dikkal lool nag <clears throat> lool daal lëli la léegi nag mooy et en tout cas amaana li gën a li njëkk a wax mooy li gin a dëgër kene daal mooy amul benn lekk boo xam ne bu ñu leen di dikkal la boo xam ne war nañ leen koo servir benn plat lu dul ne dinaa leen ko wax ne lan la li mu doon laata mu leen di agsi léegi nag léegi nag loolu da leen koo wax ngir mu leeralal leen que kon moom li muy tontu du nekk ay tontu ab saaxiran koo xam ne ab njaxar am jabarkat la wala kuy jabatu déedéet ndax lim leen ma sa wax yépp dañ koo mas a vérifier voilà loolu tamit lu am solo la voilà nekk yow say wax di di dëppook say jëf voilà kon mu ne leen loolu benn mbir la boo xam ne kon xam ngeen ko jàpp ngeen ko mu ne leen nag dalikuma bu leen jàpp ne loolu mel ni di leen indi bu leen jàpp ne damay tagg sama bopp wala di leen di may kii mel ni daal man la daal dalikuma loolee doo gis nga yéen ñaar loolee ma leen doon xabaare mimma allamani rabbi dafa bokk ci li nga xam ne man sama boroom man yuusufu alayhi salatu wasalaam di ar rabbu azza wa jalla di allah moom de moo ma ko xamal inni ndax man mii kaay ma wax leen maay kan taraktu dama bàyyi millata qawmin mooy fa ma jóge fa nga xamante ne nii fa laa bàyyeekoo mooy fa mu bàyyeekoo xam ngeen ne man jàpp xam ngeen ne ko parce que foofu dañ ko considéré woon comme jaam quoi léegi nag comme que dañ koo jaayoon mu ne leen nag man wax leen moom cosaanam ak fi mu jóge quoi mu ne man mii da dama bàyyi millata qawmin yoonu ay nit ñoo xam ne mooy doxaliinu nit ñoo xamante ne nii diine nit ñoo xamante ne nii mooy ay nit ñoo xamante ne nii ñoom fa ñu nekk ñoom laa yu'minuna billah mooy fa ma nekkoon mooy foo fële ak côté yooyu bari na ñoo xam ne gëmuñu woon yàlla laa yu'minuuna billah wa hum te ñoom bil aaxirati hum kaafiruun te ñoom dañoo weddi mbiru alaaxira boo leen di wax alaaxira ñu lay ñu lay diaboliser di la saagaaka wax lu ñaaw di la ŋaññ wax la lii ngay wax ni xam nga ne demul noonu kon nag mu ne leen nag man nag yëg leen que ne man mii foofu nag foofu ma jóge loolu la mooy ne gaa yooyu lool la boo leen waxee àllaaxira ñu lay weddi ko waa naan la waxoo fi tus xam nga ne loolu noonu amul léegi nag mu ne leen nag ginnaaw bi mu leen waxee loolu nag mu ne wat tamaatu kantaa man nag ma daal di topp bàyyi sóobu sóobuwoon tëraliinu gaa yi nga xam ne gëmuñu yàlla te gëmuñ yowmal qiyam ma ne ko ma bàyyi leen fa wat tamaatu ma topp millata yoonu li nga xamante ne nii diine yi sama yi man mii ngeen di gis mooy kan sama baay yi waxoon nañ la day tekki maam ndax ñi muy lim Ibrahima muy Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mooy ka nga xam ne mooy maamam ju mag ja wa Ishaq moom ni jur Seydina Ishaq ak Ishaq sama maam Ishaq wa Yaquba ak sama baay bi nga xam ne man mooma jur Yaqub muy man man ñii seenu sóobu woon seenu tëralin ni leen borom bi teg man ci loolu laa topp wëllif bàyyi li nga xam ne moom ñu ëpp foofale fa ma jóge ñoom gëmuñu dara gëmuñu sax yawmal qiyaam léegi nag maakaana mu ne nag masula war ci ñun te nekkul ci ñun an nushrika ñun ñii jaam yii nga xam ne ñoom ñooy safwatul xalqi ñii dañoo bokk ci tànneefu mbindeefu borom bi tabaaraka wa taala yonent yu màgg nii alayhimu salaatu wassalaam ñun waruñu an ñuy daal di bokkaale billahi ci boroom bi tabaraka wa taala min shay'in ci dara mooy loolu waru leen ñoom waaye warul benn mbindeef waaye rawatina ñoom ñi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala moo leen tànn def leen ay yonent ba pare yónni leen ci nit ñi mooy ne ñooñ à force yori ñooñ ñoom ca la làmbaay gina tee ñaaw mooy ne ñoom ci la ñuy xaare ñu gën a taxaw ci li nga xam ne mooy ndigalu borom bi te tere li nga xamante ne sori li nga xam ne mooy tere borom bi te bi ci gën a màgg nag ci tere yooyu mooy bàyyi shirk kon nag mu ne maakaana la naa masu la nekk te nekkul ñun ñun de mukku lool daa manu la ne sax an nushrika ñuy bokkaale warul ci ñun ñuy bokkaale bi min shay'in ci dara zalika loolee nag zalika li lii ma leen wax min fadlillahi alayna ci ngëneelu gi yàlla gi nga xam ne moom lañu defal man defal ko sama maam yi ñim tudd nii di Ibrahim Seydina Ishaq Seydina Yaqub alayhimu salaatu wassalaam ak moom nii wax ndax loolu la Seydina Yaqub Yuusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhimu salaatu wassalaam comme niñ ko waxoon ci njàlbéen bi mu ne lii nag fu ngëneelu yàlla la boo xam ne naa ci suñu kaw wa ala naasi waaye it bu mu defal yéeféer yu mu defal nit ñi mooy nit ñi nga xam ne dañoo gëm borom bi moo leen defal li nga xam ne xéewaluñu duñ ko bokkaale waaye wa ala naasi zalika fadlullah alayna lii de ngëneelu yàlla la ci suñu kaw bim ñu tànnee daal di ñuy yónni waaye wa ala waaye ci nit ñi ba mu leen defalee ay yonent yoo xam ne da leen koy yónni ci ñoom ngir ñu wan leen li nga xam ne moom lay xaar ci ñoom waaye walaa ak aksara naasi waaye nag malheureusement waaye li am ba xew mooy li am ba des mooy an aksara walaakin aksara naasi lépp ci nit ñi laa yashkuruna ñoom bu ñu sant de xéewal gii leen di defal indi leen teg leen ci yoon utal leen ñoo xam ne ñoo leen di xamal seen diine ñi nga xam ne ay tànneefam lañ ay yonent lañ ba pare boole leen nag ngir ñu jàngal leen xam leen delloo leen seen boroom loolu ni ëpp ci nit ñi duñu ko sant wallahi alladhi la ilaha illa hu waa yow fan lañ sant waxoon nañ leen nag sant i'malu ala daawuda shukra i'malu suñu boroom xamal nañu sant mooy lan sant day ànd ak jëf i'malu kon jëf leen ala daawuda yéen waa kër seydinaa daawuda alayhi salaatu wassalaam shukra jëf jaa nga xam ne mooy sant yàlla kon nag su seydinaa yuusuf mu ne li ëpp ëpp ci nit ñi alayhim salaatu wa alayhi salaatu wa salaam naa na du ñu sant mukk xéewal yii yi leen borom di defal ndax dañuy jàpp ne sax du xéewal kii mu la yónnee ñu jàpp ne saaxir la shaa'ir la kaddaab la majnuun wal iyaadu billaah boobu moom moom taaxuraankat la daa nekk koo xam ne day sosal borom bi wal iyaadu billaah léegi nag bi mu leen waxee lii mooy lan gis li liñ ko laaj mu indi leen ci tawxiid wan leen ne gis nga manoon na leen a tontu noonu rek ñu demaa ndax yonent yi alayhimu salaatu wasalaam nii la ak warasatul anbiya ñi nga xam ne ñoom ñoo doon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di àll ak boroom xam yi mooy bu ñu nekk fenn ñoom moo tax mafaatix loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax naan am na ci nit ñoo xam ne mafaatixu xayr lañ mooy dañuy ubbi buntu yiiw foo leen gis ñoom daal daa ñoom daal ay caabi la leen borom bi jox wala ñoom ci seen bopp ñooy caabi yi nga xam ne ñooy ubbi buntu boo nekkee ñoom loolu salaam doon wax ca xadiis ba mu doon wax naan malaaka yi dañuy ñëw di wër kaw suuf daa am malaaka yoo dañuy wër ci kaw suuf di xool fan mu la ñooy ñooy sikkar borom bi di ko tudd di dellu ci moom léegi nag bu xadiis gis nga ba muy jeex ba malaaka yi naan yonent bi naan yonent bi ko nettali ne malaaka yi buñ gisee benn kuréel boo xam dañuy sikkar wala ñuy jàng alquran wala ay xadiis ak yu mel noonu léegi ñoom dañuy ñëw ne gaaw leen woowante ñëw leen li ngeen doon seet bu defee ñu teg seen laaf yi wóor leen après ñu dem buñ demee ci gàttal borom bi laaj leen te moo leen dina xam ne ñuy laaj ñuy wax daal lañ fa fekk ak ñoom la ñu nekkeek yooyu sikkar ji yu hamiduna yu yahmidunaka ñu ngi lay defal alhamdulillah wa yukabbirunaka ñu ngi naan allahu akbar loolu day wane ne sikkar en mbooloo mën naa ne parce que loolu moom ki nga xam ne day jàngale xadiis kooku yukabbirunaka mooy yi nga xam ne dañuy wax takbiir tekkiwul rek di la màggal noonu non non non way way wa yahmidunaka di wax alhamdulillah yu mel noonu na wayu majjidunaka léegi nag bi nga xam ne daal affaire yi ci kaw ci gàttal suñu borom nag ne leen ba mais ñu ne bon suñu borom ne ñoo ñu jégg lan la ñuy ragal mu wax li ñuy ragal wala lañ bëgg mu ne ñu wax li ñu bëgg mu ne defal naa leen li ñuy li ñuy li ñuy bëgg kat musal naa leen ni ñuy ragal léegi nag ñu ne moom ñu ne malaaka yi ne mais diw moom diw diw am na diw moo fa ne woon ah, mais moom moom ñëw fa woon ngir loolu quoi leneen a ko fa yóbbu moom ñëw fa woon de li wax ñiy gàmmu ak ñiy raas déem yemul waaye suñu borom ne waaye malgré loolu sax ula ne ne ñooñu walahum ñoom it xat xafartu jéggal naa leen seeni bàkkaar même bu dee ne loolu taxawu leen fa jóg amaana daa am lu ñu doon fayeeku si wala leneen lu leen fa taxaw na jóg moo leen ñu ne diw kat dina bokk ca ndajama mu dem ngir ngir man koo gis fayeeku waala yu mel noonu mu ne waaye ñooñu kooku jéggal naa ko ulaykal qawmu la yashqa bihim jalis amul kenn ko toog ak koo xamante ne nii di loolu nag mooy façon yii mooy ñoom Seydina Yuusuf yii ñoo nekk ca kaw ñoom yonent yi alayhimu salaatu wa salaam yi moo tax ñi foo leen gis rek ñu ngi jàngale quoi xam nga lu ndaw lii dañ leen ko laaj mu leen di yóbbu ci tawhiid wallahu ta'ala a'lam wa